wa man ihtada bi hadyihi ila yawmi ddiini amma ba'd fa yaqulu al-imaamu hujjatu l-islaam abu zakariya an-nawawi rahimahullah fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi الرابع والثلاثين بعد المئتين وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة متفق عليه wa an Urwata al-Bariqi radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala al-khaylu ma'quudun fi nawaasiha al-khayru ilaa yawmi al-qiyaamah al-ajru wal-maghnam muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci chapitre bi ñu nekk ci kitaabul jihad di chapitre numéro un di baabul jihad baabu fadlil jihad ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadiis mille trois cent vingt-sept mu ne woon wa an abi muusa radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa xaafa qawman qaala allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer fi ñeemoon muy hadith mille trois cent vingt-huit mu ne wa an ibni Umar dañoo boole ñaari hadith boo seetloo parce que li ñuy wax daanaka benn la ah mu ne wa an ibni umara mu ngi jële ci sayyidna waxoon nañ ko bii weesu ne xadiisam la ñuy gis mu ne wa an ibni umara ñu ngi jële ci doomi umar ji mooy kan Hafs déet ah ah ah xam nga sayyidna umar rek daa amoon doom ju tuddu Hafs <laughs> loolu wute la Hafs yiñ koy wax ah <laughs> xam nga ne kooku même bu amoon sax fekkewul woon lii voilà <laughs> mais amoon na yeneen doom yuñ gisoon walillahi alhamdu wal minna ki ci gën a siiw nag mooy Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anna rasulallahi kana dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na alxaylu fas yi maquudun lees yeew la lu takkoog moom fii nawaasiha dañoo yeew ci karaw mooy mooy jubbum bi mooy karawu kanam yi nekk ci kanam nga xam ne dañuy wàcc ci jëwu fas wi dañ cee yeewu takkale ci alxayru li nga xam ne mooy yiw ilaa yawmil qiyaama bu bés pénc allah waaw mu ne muttafaqun dina ñëw ci lool muttafaqun alayhi mu ne al imaam al xaafizu annahu al buxaari ak muslim rahmatullah alayhi maa ñoo ko bokk solo mu teg ci xadis mille trois cent vingt neuf mu ne wa an Urwata al-Bariqi mu ngi jóge ci Urwa al-Bariqi muy Urwa al-Bariqi radiyallahu anhu moom mu ne anna nabiyya kene yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena alxaylu fas yi maqudun lees yeew la fii nawaasiha ci seen jubbu yi alxayru yiiw ila yawmil qiyaama ba bésub taxawaay ba loolu nag yiw goog mooy na al ajru pay bu la yàllay dencal wal maghnam ak koom goo xam ne moom ngay am butin boo xam ne moom ngay am boo demee ci xare yi allah mu ne muttafaqun alayhi hadis boobu al imaamul buxaari ak al imaam muslim tamit ñoo ko bokk solo kon ñaari hadis yi landi al imam al hafiz al Bukhari léegi laaj bu njëkk bi mooy hadith ibn Umar bi d'abord kan moo ko solo ñu la la hadith ibn Umar bi radiyallahu anhuma imaamu Malik daal dina koy soloo lu jiitu na ko al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ak al imaam an-Nasaa'i ak Ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii' al imaamul Buxaari al imaamul Buxaari rahimahullah ci ñaari bërëb la ko indi kitaabul jihaadi wa siyar baabul xayli maaquudun fi nawaasiha al xayr ak kitaabul manaaqib baabun voilà kon noonee la ko indi léegi bu ñu xoolee fi nga xam ne fa la ko njëkk indi. muy kitaabul jihaad wa siyar baabul xayli maqudun fii nawaasiha al xayr buntu wa bu hadis bii la njëkkee li après mu teg ci hadis sayna Urwa bi comme ni nga xam ne nii la ko imaamul Buxaari rangale woon noonu la ko al imaam al Nawawi gannaawam daal di rangale fii ci Riyaad bi kon ñu gis hadis sayna ibnu Umar mu ne haddasanaa imaamul Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa nettali nañu Abdallah ibn Maslama muy Abdallah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Haarisi Abu Abdirrahmaan al-Madani al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala génn àddina la 220 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddasanaa Maalik mu jël ko ci sëriñam di Maalik gis nañ ne wax nañ la solo na ko ci moom la jaar moom al-imaamu Maalik ibnu anas imaamu daaril hijrati muy Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani génn àddina la 179 rahmatullahi alayhi an Nafi' mu jël ko ci sëriñam di Nafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Abu Abdillah al-Qurashi al-Madani rahimahullah génn àddina 106 am nañu wax ba 118 wallahu ta'ala a'lam an Abdillah ibn Umar <coughs> mu jël ko ci njaatigéem eh, di Seydina mawlana Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki al-Madani radiyallahu anhu génn àddina la 73 am ñu ne la 74 di saxaaba di doomu saxaaba xalifatul muslimin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alxaylu fi nawaasiha alxayru ila yawmi alqiyaama nii la ko de kantaal imaamu muslim benn bërëb la ko indi moom mu ngi ko indi kitaabul imaara baabul xayli fi nawaasiha alxayru ila yawmi alqiyaama mu ne haddasanaa Yahya ibnu Yahya ah mu ne ki leen nettal mooy Yahya ibnu Yahya di Yahya ibnu Yahya ibnu Bakr ibnu Abdirrahmaan ibnu Yahya ibnu Hammaad at-Tamiimi al-Hanzali mawlaahum al-Manqari wala al-Minqari an-Naysaburi di rayhanatu u ñuy ñëpp taalibe imam Malik yu mag yaa googu ah gis nga Abdallah ibn Maslama ki Yahya ibn Yahya ah boo wuute nag Yahya ibn Muwatta bi ñu yor Yahya ibn Yahya boobu bokkul ak Yahya ibn Yahya bi Yahya ibn Yahya bi moo gën a dëgër ñoom ñëpp ay taalibe imam Malik la ñoon mais kii nii moo gën a dëgër voilà te moom nii mooy bokk na ci ñi nga xam ne ñoo doon jàng bu imaamu Malik toogoon di jàngale xadiis waxoon nañ la imaamu maalik du toog di jàngale xadiis li mu doon jàngalee day toog kenn ci taalibe yi mooy jàng ñépp ne teg waaw moom mii nag daa bokkoon ci ñuy jàng Yahya ibn Yahya voilà bokkul ak al al al al al Laysi al andalusi ki nga xam ne Muwatta bi siiw léegi moom ci moom la jóge kooku bokkul ak kooku kii wa ko gën a jóg fop voilà Yahya ibn Yahya kon rayhanatu Nisapur rahmatullahi mu ne qara'tu ala malikin mu ne jàng naa ci sama sëriñ di Malik gis nañ ko sànq ibn Anas borom ngir mi an Nafi'in mu jële ci sëriñam Nafi' rahmatullahi alayhi ma an ibn Umar mu jële ci doomi Umar ji radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alxaylu fi nawaasiha alxayru ila yawm alqiyama kon ko ëndee moom al imaamu muslim moom nag da koo dajale ni nga xam ne buntu wopp suraahi la baabul xaylu fi nawaasiha alxayru ila yawm alqiyama comme bu imaamul buxaari bi moom bii la njëkk indi après mu teg ci xadiisu jarir ibn abdillah après teg ci xadiisu al bariqiyu rahmatullah alal jamii kon ne léegi nag ñu xool hadisu Seydina Urwa moom al-Bariqiyu rahimahullah kon imaamu Nawawi nee nañu muttafaqun alayhi muy hadis mille trois cent vingt-neuf léegi hadis boobee léegi premièrement ñoom ñaar dong mooy taxriij la ñuy jëkk a def ñoo ko solo ñu ne la déedéet bi al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad rahmatullah alayhi solo woon na ko na ko noonu al imaamu Euh, euh, euh, at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ak ibnu no ak ibnu Maaja naam rahmatullahi ala al-jami' al-imam al-Bukhari wax nañ la hadis biñ génn léegi moom bii la ci teg mooy kitaabul jihaad wa siyar baabul xayli ma'quudun fi nawaasiha al-xayr mu ne haddathana Hafs ibn Umar mu ne nettana Hafs ibn Umar di Hafs ibn Umar ibn al-Harith ibn Sakhbar al-Azdi an-Namari Abu Umar al-Hawdi al-Hawdi al-Hawdi al-Basri ad-Darir al-Hafiz rahimahullahu ta'ala moom génn àddina la deux cent vingt-cinq rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Shu'ba mu ne ki ñu nettal mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Waasiti rahimahullahu ta'aala génn àddina la 160 rahimahullah di amiirul mu'miniin rahmatullahi alayhi an Husayn wabn Abi Safar mu jël ko ci ku naan Husayn mooy Husayn ibn Abdirrahmaan as-Sulamiyu abu hudayl al-kuufiyu al-mubaarakiyu rahimahullahu ta'ala anhu wa arda génn àddina la 136 rahmatullahi alayhi wa ibnu abi safar muy abdallah ibn abi safar sa'id ibn yahmud rahimahullah moom kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu gisuma ko en tout cas ñu ngi naan ci xilaafa marwan ibn muhammad am ñu ne déet wilaya xaalid eh, eh, eh, ci iraq fala fala génn àddina waaye exactement kañ ban kii loolu gisuma ko rahmatullah ala an Sha'bi mu jëla ko ci Sha'bi ni Amir ibn Sharahil ibn Abd Abu Amr al-Hamadani al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina 103 moom it dañoo wuute ay kañ la génn àddina ci lu bari am na 103 ba 110 am na ñu ne 103 ñu ne 104 ñu ne cinq ñu ne 106 ñu ne 107 ñu ne 109 ñu ne 110 wallahu ta'ala a'lam muy Abu Amr ash-Sha'biyu rahimahullah al-Hamadaniyu al-Kufiyu rahmatullahi alayhi an Urwata ibn al-Ja'd mu jëla ko ci Urwata ibn al-Ja'd muy Urwa ibn al-Ja'd am na ñuy wax ne Urwata ibn al-Ja'd la am ñu ne Urwa ibn Abil Ja'd la waaw ñii ne Ja'd Sa'd la tudd waaw am ñu ne non Urwa ibn Iyad la al-Bariqiyu al-Azdiyu al-Qadiyu rahimahullah dëkkoon fa la nga xam ne mooy Kufa la ne woon kon al al-Kufi radiyallahu anhu saxaaba la woon ba Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy Urwa al-Bariqi mi nga xam ne siiw na radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-khaylu ma'quudun fi nawaasiha al-khayru ila yawm al-qiyaama rahimahu kon nii la ko al-imaamu euh, al-Buxaari rahimahullahu ta'ala daldi indi moo da ngay xam ne nag xadiis yu mel nii après wala loolu nañ bàyyi ba pare voilà nañ bàyyi ba pare fii léegi nañ gis al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim rahimahullahu ta'ala an-Naysaburi al-Hafiz kitaabul imaara waxoon naa la niñ rangale woon ak xadis biñ jóge woon bu ibnu Umar bi wax nañ la après boobu moom euh, euh, daa indi woon xadis Seydina Jarir ibn Abdillah daal di ciy teg xadisu Seydina Urwa léegi nag lii nga xam ne moom lay wax ne euh, al ajru wal maghnam lool imaamul Buxaari imaam Muslim nii la ko indi mu ne wax haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Abu Abdirrahman al-Kufi rahmatullah alayhi génn àddina 234 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana abi mu nekk ñu nettali moom mooy baayam di Abdallah ibn Numayr ibn Abdillah Abu Hisham al-Hamdani al-Kufi rahmatullah alayhi génn àdduna 199 am ñu ne 198 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Zakariya mu nekk leen nettali mooy Zakariya di Zakariya ibn Abi Zaida Khalid ibn Maymun ibn Fayruz Abu Yahya al-Hamdani al-Kufi al alqaadi nga gis ñii waa Hamadaan ngoog waa Kuufa gàll la waa Kuufa ngoog léegi cent quarante-sept ah, la génn àdduna am ñu ne cent quarante-huit am ñu ne cent quarante-neuf rahmatullah alayhi an Amir te Amir mi itam foofu la ne woon moom it kuufuy la moom mooy Amir ibn Sharahil mooy kan Abu Amr mooy kan ash-Sha'bi wala mi ngi gis sànq fële rahimahullahu ta'ala an Urwa al-Bariqi mu jële Seydina Urwa gis nañ ko sànq al-Bariqi radiyallahu anhu qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alxaylu ma'quudun fi nawaasiha alxayru ila yawm alqiyama al ajru wal maghnam léegi noonu foofu noonu la ko ëndee am na tamit ci yeneen kàddu yu mu dikkee moom hadis bi imam muslim bi mu ko ci tegee dane xaw a haddathana abu bakr ibn abi shayba di abu bakr ibn abi shayba abdallah ibn muhammad ibn abi shayba abu bakr mawla moom itam al al-Kufiyu al-Wasitiyu rahimahullah génn àddina la 235 qaala mu ne haddathana ibnu ibnu Fudayl mu ne ki ñu nettali mooy eh, ibnu Fudayl di Muhammad ibnu Fudayl ibnu Ghazwan ibnu Jarir ad-Dabbi mawlaahu Abu Abdirrahman moom it al-Kufiyu génn àddina 94 rahmatullah alayhi wa ibnu Idris ci ñaari sëriñam la ko Abu Bakr ibn Abi Shayba jële muy ibn Idris di Abdallah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswad Abu Muhammad al-Awdi al-Za'afiri al al-Kufi rahimahullah génn àdduna 192 rahmatullahi alayhi an Husayn gis nañ ko sànq fee mooy Husayn ibn Abdurrahman as-Sulami rahimahullah al-ka al-hafiz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala moom nag moo ko jëlee an ash-Sha'bi an Urwa al-Bariqi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-khayru ma'qusun ma'qus fii xam nga yéen ñu amoon alxaylu maquudun fii alxaylu maquusun c'est la même chose voilà maquus <laughs> maquus mooy maquud mooy loo xam ne daal takkook moom mel ni lu ñu takk xam nga boo jëlee ay létt wala ab buñ takkook ak benn létt ni muy ni muy takkook moom comme loolu la mooy maquus benn la fii noonu la ñëwee maquusun bi nawaasil xayl qaala fa qiila ya lahu ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam bi ma daak ñu ne ko waaye yeneen saa sallam naka la fas yi nekk loo xam ne daa takkook moom mel ni ci seen jubbu yi dañ cee yeew li nga xam ne mooy euh, euh, yiw mu ci la naka la nekke mu ne al ajru ci pay ga nga ci borom bi am wal maanaam ak koom ilaa yawmil qiyaama lii nag ba yawmal qiyaam la voilà di wan ne jihaad moom jeexu voilà waaw <laughs> kon nii la ko ëndee léegi Eh, lii yeneeni saxaaba dañu ko solo boo moo tax te loolu en général boo que la ciy gën a dimbali ci yooyu mooy imaamu Tirmidhi comme que soloo na ko xoola moom bi mu ko indee moom dane xadat ki abwaabul jihaad yi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa fi fadlil xayl mu ne xadatanaa hannaadun mu ne ki ñu nettale mooy hannaad di hannaad ibn Sari ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr ibn Sa'fuq ibn Sa'fuq Abu Sari at-Tamimiyu ad-Daarimiyu al-Hanzaliyu al-Kuufiyu al-Warraaqu génn àddina 243 qaala mu ne haddasanaa Absar ibnu al-Qaasim mu ne ki ñu nett mooy Absar ibnu al-Qaasim di Absar ibnu al-Qaasim Abu Zabid wala Abu Zubayd az-Zabidi az-Zabidi Abu Zabid az-Zabidi al-Kufi rahimahullah génn àddina 170 am nañu ne 179 rahmatullahi alayhi an Husayn gis nañ ko daan an Sha'bi gis nañ ko daan Urwata al-Bariqi radiyallahu anhu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-khayru manqudun fi nawasi al-khayli ila yawm al-qiyamah al-ajru wal-maghnim imam at-Tirmidhi mu ne wa fil bab an ibn Umar gis nañ hadith ibn Umar wa abi Sa'id muy Abu Sa'id al-Khudri wa Jarir muy Jarir ibn Abdillah wa abi Hurayra Abu Hurayra wa Asma bint Yazid muy eh, ibn Sakan muy ndaw soosala wal Mughira ibn Shu'ba wa Jabir wa hadha hadithun hasanun sahih wa Urwa huwa ibn abi al-Ja'd al-Bariqi wa yuqalu lahu Urwa ibn al-Ja'd qala Ahmad ibn Hanbal wa fiqhu hada alhadith anna aljihada ma kulli imamin ila yawm alqiyama voilà <laughs> mu ne xadiis mel nii jële nañ ko ci Ibnu Umar gis nañ bosam wa abi Sa'iidin muy Abu Sa'iid al-Xudri radiyallahu ta'ala anhu euh, wa ardaa imaam Ahmad moo solo xadiis Seydina Abu Sa'iid bi xadiis Seydina Jarir bi gis nañ ne imaamu Muslim solo na ko wax nañ na moom lu njëkk indi ginnaaw avant muy indi bi dinañ ko gis léegi euh, mu ne kon ak kan Seydina Abu Hurayra Abu euh, Imaam Tirmidhi moo ko solo ah baabu man irtabata farasan fi sabilillah Imaam Muslim it solo na ko et quant à hadisu hadisu Asma bint Yazid al Imaam Ahmad moo ko solo hadisu al-Mughira ibn Shu'ba kook al Imaam Abu Ya'la moo ko solo hadis Seydina Jaabir Seydina Ahmad ibn Muhammad ak al imaam at-Tahawi rahmatullahi alayhi ñoo ko solo am na nag ñeneeni saxaaba yoo xamante ne ni euh, daal nañ koy solo imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu koy tudd ci Fathul Bari non waaye loolu euh, di leeral yeneen saxaaba yoo xam ne jëli nañ xadiis bu mu mel nii ah, ah, ah, xadiisu Seydina Kanta Jarir Jarir di Jarir ibn Abdillah moom sànq wax nañ la ne imaamu Muslim léegi nañu ko xool nga gis mooy kàddu yi nga xam ne noonu la ñëwee nga nañ di nga kaa gis kon gisoon nañ alxaylu hadith sayna ibn Umar ak yi alxaylu ñëw na tamit ci kàddu alxaylu fii nawaasiha alxayr ila yawm alqiyama waaw sans maqud yi fii nawaasiha na ci seen jubbu yi ah, li nga xam ne mooy alxayru liiw ila yawm alqiyama bu bésub taxawaay ba boobu mooy bu ibn Umar bi ah ah Seydina Jarir ibn Abdillah imam Muslim bi mu ko ci tegee te moom la imaamu Ahmad tamit solo ak imaamu Nasawi comme niñ la ko waxee léegi rahmatullah alayhi Seydina Jarir ah, ah ko jële ci moom muy Abu Zur'a boobu ibn Amr ibn Jarir voilà <laughs> moom sëtam la voilà doom ñi di tuddoo Amr moom moo ko jur muy Abu Zur'a al-Bajali al-Kufi rahimahullahu taala mu jëlu ko ci maam gi di jarir ibn abdillah ibn jabir ibn malik hmm? voilà kon euh, mu ngi noonu mu léegi albajaliyu muy yusufu hadhihi al umma sahaaba boobu radiyallahu taala anhu wa arda léegi moom sayyidina jarir radiyallahu taala anhu mu ne qaala ra'aytu rasulallah mu ne man de yone man gis naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ah, yalwi naasiyata farasin bi isba'ihi wa huwa yaqul alxaylu maquudun bi nawaasiha alxayru ila yawm alqiyama al ajru wal ghanima voilà fii nii moom dane eh, damaa gis yonent bi alayhi salaam hein ah, muy ràbb mooy li mel ni luy ràbb jël loxoom di ko ràbb di ko jaarale ci euh, karawu fas mooy jubbu fas bi nekk ci mooy euh, karaw gi nekk ci kanamam hein hein léegi euh, nga xam ne day wàcc ci jëbi léegi nee na maa ngi ko gis mu koy def fasam naan ba pare di wax moom yoneen saa naan Ah, ak ay baaraam la ko doon def wa huwa yaqulu naan alxaylu fas fas yi manquudun daal dinañu nekk loo xam ne lu ñu yeew la lu ñu ràbb la dina waa si haar ci li nga xam ne mooy lu ñu yeew la ci jubbam alxayru yiw ila yawmil qiyaama ba bis bi al ajru wal ganiima gis nga kon Seydina Jarir noonu la ko ne gis nañ alxaylu maquudun noonu kon gis nañ yi ak alxayru maquusun wax nañ la ko sànq Anas moom ñeneen la ko ëndee voilà boo xamante ne nii mu ngi ci Sahihayni foofu da ne al yonent bi alayhi salaam nee na al barakatu fii nawaasil xayl al barakatu barke fii nawaasil xayl hmm? kon nag mu ngi noonee ah mu ne al barakatu barke mu ngi ci jubbu li nga xam ne mooy fas yi kon gis na loolu yëpp ñëwee na ko ci euh, kon loolu lu ama am solo la. allahu taala alam léegi hadis bi. hadis bii nii kon gis nañ kàddu yi nga xam ne euh, lii lépp euh, di ñëw di wax léegi lan mooy lëkkaaleem ak li nga xam ne mooy suñu hadis bii nga xam ne moom lañu nekk dañ naan ne lëkkaaleem ak suñu hadis bii ñu nekk mooy di wax fadlul jihaad yi mooy ngëneelu jihaad kon waajalal fas ya nga xam ne dañ leen di waajalal ci jihaad loolu ngëneel bu rëy rëy rëy rëy moo ci nekk yool bu rëy rëy rëy rëy te fas yooyee Euh, nga xam ne dañ leen a waajal ngir jihaad dañuy ànd ak yiw takkook yiw ba yawmal qiyaam lool comme li nga xam ne moom la wax imaam Ahmad sànq imaamu Tirmidhi mu ne lool imaam Ahmad nee na fiqhu hadis bi mooy ne loolu day continuer di wëy ak imaam yi ba ba ilaa yawmi diin muy jihaad joojee ba ilaa yawmi diin xayla nag fas la yonent bari saa saa wax lii mooy mais li nga xam ne moom la al imaam al xaafiz na Hajar rahimahullahu taala hmm? mu ngi toxal loolu di wax ne ci euh, euh, euh, am na ku mu doon toxal waaw xaw ma imaam at-Tiibi rahimahullah la doon toxal walla kan ne loolu nag bu nee fas yi mooy lépp loo xam ne lu ñuy waajal ngir xare la loolu ci la voilà mooy matériel yeeg yëpp bu dee tey dañ naan ñun bu dee oto la char de combat avion de combat yooyu yëpp pick-up yooyu yëpp ci la voilà loolu lépp la parce que la fas def loolu lay taxawaw voilà loolu lay taxaw kon nag mu ngi noonee te tamit di xamal ne loolu du deñ ba li nga xam ne mooy ilaa yawmal qiyaamati waaw ngëneel googu du deñ voilà kon nag hein kon mu am na rek boroom xam-xam yi naa fii nawaasiha googu ci jubbam loolu day wane ne mooy léppam waaw mooy daa wax jubbu bi mais mooy lépp fas wi rek waaw waaye nawaas bi lay wax ndax hadith naa Jarir bi nee na daa gis yonen saa sallam di téy loolu di ko ràbb jubbu fas wi di wax loolee waaye mooy barke li ci lépp la jëm voilà mooy fas wa nga xam ne moom la ñuy waajal ngir loolu loolu ak yiiw la ci boroom bi am waaw su waa bu demee lëre ko bu koy def waajal ko ngir lool moo xam ngir xare wala ngir ribaat bi loolu lépp da am yiw te dinañ ko gis ci xadis bi nga xam ne moom la ci teg moom la ci imaamu Nawawi teg après muy xadis Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu te xadis bi mel noonu gisoon nañ ko voilà kon loolu lu amoon solo la ko ah wallahu ta'ala euh, a'lam waaw kon fas yi nga xam nañ leen waajal matériel yi nga xam dañ leen da waajal ngir yëkkati kalimatu laa ilaha illallah ak défendre diine bokkuñu ak fas yi nga xam ne dañ leen a waajal ngir mooy yàlla fas yooyu nag hadith yi ñëw di wax ci suumu euh, gaafu fas yi ci loolu la mooy yi nga xamante ne boroom da koy waajal ngir mooy yàlla waaw kay waaye bu dee lu dagan la rawatina lii nga xamante ne nii moom day yëkkati kàddu diine ba pare di di ko dëgëral loolu moom moom xayr kese nekk ci ñoom loolu lu ama am solo allahu akbar wala al imam al qadi Iyad rahimahullah mu ne fi hada al hadith ma'a wajiz lafzihi min al balagha wal uzuba ma la mazida alayhi fi al husn ma'a al jinah al sahl alladhi bayna al khayl wal khayr al imam al qadi Iyad al maliki dëkkoon fii ci Rawa mu ne rahimahullah mu ne hadith bii de ànd ak ni mu ni mu néewi ay kàddu quoi nekk na ci ci jotale ak kàddu ak wax ju rafet ak neex loo xam ne amul les ci yokk ci naais <laughs> voilà ak ànd ak jinaas jinaas lool ci wàllu balaaxa jinaas comme bu ma ne tiin ak diin waaw tiin xam nga tiin mooy ban diin mooy diine mooy ay ay kàddu la yoo xam ne ñooy niroo sauf que benn lettre bu ndaw daa am am na jinaas taam ak gayru taam voilà yoo xam ne kàddu yi yow boo dégloo boo déglul bu baax sax tem nga foog ne waa ji même mooy bi la wax waaw xam nga fii da ne alxaylu ak alxayr mooy ginaas bi waaw saxlu bu weex te neex xayl mooy fas xayr mooy yiiw waaw moo waaw imaam alxattaabi wax li ma wax sànq donc imaamul xaafis gis naa taxal mu ne wax qaala alxattaabi rahimahullah borom maalimu sunan sharh sunanu abi daawuda rahmatullah alayhima mu ne wa fiihi ishaaratu ilaa anna al maal yuktasabu bi ittixaadil xayli min xayri wujuuhil abwaal wa atyabihaa wal arabu tusamma maal xayran kamaa taqaddama fil wasaayaa fi qawlihi ta'aalaa in taraka xayranil wasiyya ah, kon nag mu ngi noonu mu ne al imaam al-Xattaabi na xadiis bii de am na junj que alal yi nga xam ne moom lañuy ñuy waajal di ci ute eh, fas yooyu di leen ci waajal bokk na ci alal yi gën waaw yi nga xam ne mooy fi ñu jëmale alal yi li ci gën waaw investissement yi gën foo xamante ne lay gën a dëgëral armée jullit ñi ak lépp lu ñu soxla ci matériel nga koy def sa alal yow borom alal bi ginnaaw say farata mooy li nga xamante ne mooy zakat yi moom euh, loolu ak yooyu ak yi nga xam ne yow dundal leen dafa war di gën ginnaaw yooyu yëpp la voilà c'est ça <laughs> waaw li yeneen yooy def sa alal bokk na yi ci gën yi bokk yi ci gën a teey léegi mu ne arab yi dañuy woowee alal di ko woowee xayr al maal dañ koy woowee xayr comme li alquran wax bu dee nit ki laa génn àddina bàyyi xayran mooy maalam yiw voilà kon nag al imam mu ne ka kanta al imam ibnu abdul bar mu ne qaala ibnu al imam yusuf la tuddoon ibnu abdul an-Namari rahimahullah dëkkoon fii ci l'Andalousie mu ne fiihi isharatun ila tafdil al ala ghayriha min ad-dawaab li annahu lam ya'ti anhu sallallahu alayhi wa sallam fi shay'in ghayriha mithla hadha mu ne imaam al Ibn Abdul Barkat nee na hadith bi day tegtale que ne gëneelu fas ci kaw yeneen yi ci dawaab yi ci yeneen ndax dikkul jëlewuñ ci yonent saa salaam mu wax lu mel nii ci yiw ci beneen daaba bu dul fas waaw mu ne ta ñëw na ci wa fi Nasaa'i ci euh, sunanu Nasaa'i rahimahullah boobu mu jële an Anas Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu foofu Seydina Anas mu ne lam yakun radiyallahu anhu lam yakun shay'un ahabba ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min alxayl mu ne yonent saa salaam dara gi ñu ko woon a sopp ca moom que alxayl gisoon nañ Seydina Sulaymaan tamit voilà bi nga xamante ne nii ci la <clears throat> izon rida alayhi euh, euh, euh, bi nga xam ne ci lañ ko gaaral li nga xam ne mooy fas ya ba mu nekkoon ci di waajal Seydina Sulaymaan radiyallahu anhu iz urida alayhi bil ashiyi as-saafinatul jiyaad lool fas yi la woon ndax yonent yëpp noonu la mooy lépp loo xam ne day taxawal kalimatu laa ilaha illa allah waaw loolu mu ngi doon amee ci fas yi bokkoon nañ li gën a moyen bi nga xam ne mooy booy jihaat li ci ëppoon moo gënoon a gaaw parce que gëléem gëléem xam gëléem daa xaw a bokkul ak fas fas moo gën a gaaw moo gën a mobile moo gën a mën a bouger bu baax waaw alors que bu dee gëléem bon imposant ne nii mën na la yóbbu waaye euh, bu dee xare moom yéeg ci fas moo gën a moo gën waaw waaw mi karrin yooyee di song ko debat loolu ci gëléem la gën a kiiwe kër ci fas bopp waaw moo tax Seydina Sulaymaanu ibnu Daawud ala nabiyina wa alayhima afdalu salatu salaam doon waajal ñu koy di fas yay parade ñuy parade fas yi ci kanamam muy xool ngir lan muy fas ya nga xam ne dañ leen doon waajal ci jihaad voilà loolu la moo tax kon loolu lu am am solo la kon xadiis bi loolu lay wax que di wane ne kon mooy fas yi ak lépp loo xam ne lu ñuy waajal ba ngir jihaad loolu daa nekk loo xam ne yiiw day takkook moom te loolu day wéy ba ilaa yawmal qiyaamati sinon loolu moom dañ na mooy jullit ñu yàqu nañ ci kaw suuf waaw moo tax it seetlu rek ba ñu ko neenalee ba léegi ci lañ ñu noot nootaange boo xamante ne nii ci toroxtaange la ñu teg waaw ata amul benn benn réew boo xam ne moom am na alal bari kii ba pare jàpp ne moom arme waru koo am xoolal budget yi bu bu bu bu ñuy def budget yi bu année yi jeex bu ñuy def ouverture kii bu ñuy def euh, di di di di di pour voter budget yi xoolal li ñuy jox armée yi yaa ko réew jullit lañ ne yéen moom garaawul waaw <laughs> ah, moo tax it la imaamul Qurtubi waxoon moom lool mooy wax yoo xam ne du dañ li ñëw di ñëwaat rek moom moom da koo dund moom voilà. ñoom ñu ne woon Espagne gi yor ko gaa yi nekk ci toog rek di noos rek waaw jàpp jàmm contestador yi di waajal moo taxit bañ leen songee lañ leen fa déjjati jële leen fa ñoom ñëpp waaw ba tey landalu si moom tur gi rek a fa nekk da ngay romb fii dëgg dëgg tur bii ak tur ñoo ko dëkk ñeen ñi xam ne lii moom turu jullit lañ quoi ñi ñëw seeni maam moom ak yenn jàkka yi transformé église nga xam loolu lépp lu leen ko wan lu leen ko lu leen ko teg mooy neenal lii yonent bale saa saam bi wax waaw ñun nag ñu neenal ko bu yàgg moo taxit dinañ yàgg naan que les Nations unies se réunissent ak que le conseil de sécurité yi fi yooyu xam nga ne loolu bu fajoon dara ba léegi génn nañ ci torox torox tànge gi wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahu llahu ta'ala